ainsi de suite nga jikko woo jikko ak yeneen yi nga xamante ne yépp ay jikkoom lañ euh, ta'zimuhu والتي ذال حين تذكره di ko màggal daa bokk ci bëgg yenente bi sallallahu alayhi di màggal ay mbiram di màggal ay symbole am di màggal lépp lu jóge ci moom mais tamit di def ay xew-xew yu mel nii di ko màggal mais nag di ko defee ta na bi sunnati na ànd ak sunna na dëppook sunna ala azimu laylal wilayati xisbatan iza lam yakun nahwal harami adulu wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa fi ta'zimi in jaaxu sujuni mawdane wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun mawdane wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun mawdane wa mawliduhu màggal gi loolu la rek màggal juddu yéen di moom sallallahu alayhi wasallam gën a àddunaam dafa am charte ngëneel yu bari ngi ci nag waaye dafa am benn charte mooy maanaam na dëppoo ak moom li mu bëgg maanaam man mënu la créer événement ne la yow laa ko tuddee ba pare li ma ciy def yëpp mooy yow li ngay bañ loolu mënul ne maanaam bon boo ko defee tooñ en tout man ku ma ko def tooñ na ma yonent bi sallallahu alayhi mooy ki gën a màgg ñëpp boo ko defee tooñ nga tooñ gi gën a màgg tooñ yëpp mooy def événement boo xam ne yonent bi nga ko tuddee sallallahu alayhi mais forme bi ak fond bi yëpp dara dëppoo wu ci ak bi sallallahu alayhi wasallam loolu day képp ku ko def tooñ la am na tamit beneen mbir mooy détourner mbir mi maanaam mooy ne yenent bi sallallahu alayhi la ñu tuddee xew mi ba ñëpp ñëw nga bakoo fa moom di waxtaane keneen wala leneen faux usage de faux la loolu moom faux usage de faux la voilà ak falsification وقدمت بين يدي مدح محمد وحوحا

waaw yëg sa bunt dañoo nekkoon ci mu taazimuhu bi ba tey màggal gi rek sallallahu alayhi wa loolu mat bàyyi xel la mooy bu ñuy màggal yonent bi sallallahu salaam wa nañ ko màggalee ci forme ak fond bi nga xamante ne mooy yelloo ci moom sallallahu alayhi bañ def maanaam ñun li ñu neex kese ba pare bëgg koo def ci turam ngir suñu ay intérêt boppu ñun déedéet ak it am na beneen xeet bu bees boobu bu bees la mooy il faut que bon commencé lañ ma xam ci dëkk bi commencé nañu kii bon léegi dañuy egg maanaam dama damay def sama gàmmu ko maanaam léegi sama sama gàmmu la man maanaam pour man léegi su ko defee euh, jaxal du bon jaxal ci dëj lañ koy waaye ah ndawtal yeeg yooyu daal di yegg si maanaam ma defar sama gàmmu bopp man mais yeneen ci bi laa ko tuddee sallallahu alayhi fekk sama bopp laa ko defal boobu am na am na yeneeni yi ak yeneen i forme mais ngal ngalluwaay bu ñuy gàmmu ñu def ko ni ko yent yi bëgg sallallahu alayhi tey rek ñu def ko tamit ngir màggal ko moom bu leneen tax forme nag bi gën a bari ci ñun wolof yi mooy dañ koy def justement pas parce que yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam màggal mais parce que suñu sëriñ la ñuy jéem a fexe ba nu notoriété am di gën a defe boobu moom moo ñuy dal ñun wolof yi maanaam mooy lan mooy ne euh, en fait dañuy màggal guddi yeneen bi sallallahu alayhi justement pas parce que yenent bi la ñuy màggal de déedéet te parce que la preuve mooy euh, ku xew le maanaam ku xew le ñaare ñeneen ñi duñ fa ne wala boog ñeneen ñi buñ ñëwee c'est juste pour def acte de présence te pourtant yëpp yenent bi lañ ko tudde sallallahu alayhi wala ñu def ko ba pare di tudd maanaam ne yeneen bi lañ ko defal mais waxtaan yi way la cay am lépp maanaam dañ koy koloore ak tariqa bi ñu bokk maanaam duñ ko koloore rek ci ne yonent bi sallallahu alayhi la ñuy màggal la ñuy defal déedéet dañ koy def coloré ko rek kese ak tariqa bi ñu bokk aayul nag ñu ne par exemple téere bi maanaam wala bokk wayu yi sëriñ diw bind ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la way wala waxtaan wala bokk bi maanaam njàngale sëriñ diw ci yonent bi sallallahu alayhi la ñuy def wala yu mel noonu loolu loolu aayul mais lii aay mooy bu ñu bëggee jéggi njàngale mi kese nekk ca sëriñ diw nag léegi loolu moom day aay parce que yeneen ci bi lañ ko defal amaa nag kenn mënta tudd yenente bi sallallahu alayhi wasallam maam comme ni ko léeg-léeg ñu dégg ko non yenente bi moom de toute façon sallallahu mënoo coo wax mënoo koo waxtaane te doo waxtaan ci Seydina Cheikh radiyallahu anhu mais loolu du dëgg Seydina Cheikh radiyallahu anhu nga mënta waxtaane te doo waxtaane yenente bi sallallahu alayhi maanaam mbir mi beneen contraire bi moo munul ne mais Seydina Cheikh radiyallahu anhu li muy màgg màgg màgg li ñu koy bëgg bëgg li ñu koy fonk fonk xam ko obligatoire maanaam nit tey mën na dund ba dee xamul Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dara du ko ci fekk waaye bu dundee ba dee te xamul yeneen bi sallallahu alayhi loolu moom problème bu rëy rëy waxuma la keneen nag maanaam dañoo tudd Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu maanaam pour wax ne keneen taxul ñu wax mais même saxaaba yi radiyallahu mais du ñëpp ñëpp nga war a maanaam nga obligatoire oo xam leen saxaaba yi daa am rek ñoo xamante ne xëy na mënul ñàkk nga xam leen waaye ñëpp ñëpp ñëpp mën nga leen a bañ a xam te du la wàññi dara nit bu dundee ba dee xamul par exemple xataa kuy Seydina Abubakar wala kuy Seydina Ali wala kuy Seydina Omar radiyallahu bu demee mais xamu maanaam circonstance yi mu dund def na ba xamu leen mais xamu leen problème amul ci loolu problème xam nga fan lay am mooy bu ne ñëwee ñu ne ko ku yeneen ci di saa sal mu ne bon kooku nag xaw ma ko woon quoi foofu moom problème bu rëy rëy rëy moo ci am. maanaam ma la geneen nag kon nag màggal ko walti zaazul ak di bànneexu xëy na tas guruhu saa yoo ko tuddee wala suñ ko tuddee. maanaam buñ tuddee yenent bi rek sallallahu alayhi wasallam maanaam nga kontaan parce que luñ tuddee yenent bi sallallahu alayhi boo bëggee yenent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg-dëgg boo déggee turam sax maanaam day jël sa maanaam sa xol sa xel lépp lay jël tellement que da kaa bëgg loolu moo daan dal ñu njëkk ni waaye ñooñu xam nañu tey ñu njëkk ñi ñu daan li leen daan dal saxaaba yi radiyallahu gis nga tellement que yéen ci saa si danañ gënaloon lu ne. kooba ndaw si ne Uhud ñu ne ko sa sa jëkkër rey nañ ko sa baay rey nañ ko sa doom rey nañ ko sa moom mu ne non yeneen bi sallallahu alayhi wasallam laay laajte d'abord sooram ndax rëccu na waaw wala déet. bañ ñu ko yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam rëccu la mu ne kullu musibatin ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jalal bépp musiba ginnaaw yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam lu tuuti la xoolal <laughs> exemple <laughs> exemple saxaaba yi radiyallahu anhu li leen daloon mi voilà maanaam boobu exemple de euh, maa ngi fàttaliku mës nañ ko tudd ca gàmmu Valenciennes ba mais dañ koy fàttaliwaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn rumeur dafa musoon a daw rek ci ne daa wàcc ay soxnaam maanaam da leen a rumeur la woon rek du woon dëgg yonent bi sallallahu alayhi nekkoon ci jàkka ji mais nga gis jour boobu xam nga lan lañ doon waajal xare Tabuk ak Room yi mooy byzantin yi empire byzantin xam nga jamono jooj ñoom ñoo yoroon ñoo nekkoon seen diggu doole comme tey ni États-Unis mel noonu lañ meloon ñoom jamono jooju yonent bi sallallahu alayhi maanaam. dégg ne ñoom ñi ngi ñëw pour attaquer si leen muy waajal xare bi jamono jooju pour ñu dem xeexi ji ak ñooñu maanaam ba bañ a toog ñu fekk si leen parce que suñu leen fekk see wóorul maanaam nañ génn dem daje ak ñoom maanaam ci période boobu noonu période boobu ci la rumeur bi tàkkoon nag ñu naan way yeneen bi saa sallam apparemment dafa wàcc soxnaam yi fekk boobu daa amoon ñoom ñoom problème rek ba génn dem ci jàkka ji ne leen dinaa toog weer mu dul dugg si ci kër gi maam dem dem ci jàkka ji toog foofu maanaam comme quoi aussi ay problème ak sa jabar ñëpp koy ama ah. maanaam faut pas croire que ni way ñu njëkk ñi daanuñu ko am xam nga euh, suñu parents yi na nga mais déedéet problème yi ñuy am ak suñ jabar yi ñoom donc yooyu lañ daan am maanaam voilà dégg nga euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> daal di <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di bon léegi man dootuma duggati ci kër gi pendant un mois d'ailleurs sax bi mu ñibbisee fekk vingt-neuvième jour la dañ ko ah ñu foogoon ne un mois nga wax <laughs> ah, weer weer weer nii la ashahru hakaza hakaza hakaza maanaam mooy vingt-neuf jours la après mën na mat mën na mat trente mais ci période boobu nag rumeur bi dafa tàkkoon mais saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam waa ji xam nga Seydina Omar maam saxaaba yi tam dafa am lu ñu daan doxale mooy tey kuy jàng si maanaam parce que ñun ñëpp mënuñu demandoo toog ci kanam yonent bi sallallahu alayhi il faut que seen activités yi di dox tamit moo tax li ñu daan def mooy bu dee ñenn ñi nga xamante ne dañ daan yor ay gëléem di sàmm dañ daan dajale ay gëléemu ñu bëri wala xar ñu bëri ak juru ñu bëri jox ko kenn ñi ci des ñëw maanaam ñu koy ay loo quoi maanaam ñenn ñi dem sàmm ji keneen ki ñëw bu dee ñii di euh, liggéey ci marché bi wala ñuy bayi wala yu mel noonu dañuy awante tey kii day ñëw suba kee ñëw maanaam tey kii day ñëw ci yenn bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dañuy nekk par bi binôme tey kii mooy liggéey si liggéey ji doxe ji ay kiyam yitteem mais keneen ki mooy ñëw ci yenn bi sallallahu alayhi bu ngoon jotee lépp lu mu fa jële mu nettali ko kii ki demoon maam noonu lañ doon def léegi bi ñu defee loolu ki nga xamante ne nag moom moom la Seydina Omar radiyallahu anhu bokkoot ak moom binum nag kooku dafa ñëw dafa maanaam ngoon dafa jot rek mu tëb maanaam mu daw si di dugg si ci kër gi mais comme mur bi nii maanaam dañuy gis ne miir baa ngi nii mooy comme ni kër yi rek maanaam mur yi waa ji di tëb di di di di dóor affaire bi di dóor mi mais ndax mi ngi fi mi ngi fi mi ngi maanaam maanaam ndax Seydina Omar mi ngi fi. radiyallahu anhu mu daw ubbi ko ni lu xew gaa yi dañoo yegg si maanaam ndax byzantin yi gars yi yegg si nañ ko maanaam mi ngi mel ni tey rek ñu ne euh, américains yi ñu ngi ñëw pour bombarder ñu maanaam ñu ngi bombarder réew mu mel ni Sénégal rek par exemple non non maanaam du du kii exemple la rek maanaam pour ñu xam fan la danger bi tolloon pour ñu xool fu danger bi tolloon maanaam moom waa ji di di da da tëb mu anamu anamu euh, Seydina Omar radiyallahu anhu ko lan la gars yi dañoo yegsi mu ne ko mais lu gën a garaaw loolu moo xew yeneen bi moo fase ay jabaram sallallahu alayhi maanaam moom dafa jàpp ne jàpp na ne américains yi ñëw bombardé no li ko gën a garaaw mooy yeneen bi ci boppam sa alayhi wasallam wàcc na ay soxnaam moo gën a garaaw lool te xam nga wax dëgg yàlla wàcc na ay soxnaam maanaam bu doon ñun la ni muy raisonné mooy mais wàcc na ay soxna mais dana takk ñeneen et ay problème la dañ koy régler rek ñun noonu lañuy ma ma xalaate mais ñoom déedéet loolu musiba la boo xam ne moo raw gaa yi ñëw di ñu bombarder mu dem ci dem ñu ñu dem ñu daw gaaw dem ci jàkka ji daw dugg ci jàkka ji xool mu gis jàkka ji fees dell gaa yi toog di jooy mu dem laajte mu dugg ci ci ci ci sayyidat Hafsa radiyallahu anha mooy doomam laaj ko ndax dégg dëgg la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa leen mu ne ko déedéet mais nee maanaam mu fiix mel ni àdduna lañ ko koo yanoon ba tegg ko maanaam ñooñu ñoo bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga pour problème bu bon bu ma ne problème bu ndaw la mais bon après maanaam ñu maanaam da ngay imagine ñooñu ni ñu bëggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ni leen yonent bi gën a lépp da gis exemple imaamu Malik par exemple rahimahullah nga xam ne dafa toog parce que day jàngale waxu yenent bi sallallahu alayhi mu ne yenent bi la ñuy waxtaane ay jàngaleem sallallahu alayhi mu toog jiit fett ko 99 fet ba yaram bi xonk cuur ñu ne ko mais sa yaram bi nu mu xonkee nii lan la mu ne mu joxoon ci suuf maanaam jiit ji ko doon fett 99 fett lu tax waxooñu ko lu tax yëngatuwoo lu tax kii mu ne non respect bi ma am ci waxu yenent bi moo tax sallallahu alayhi wasallam moo tax même bu ñu daan bu ñu daan tudd yenent bi sallallahu alayhi mu nekk ci xaal nii gars yi naan ko non est-ce que li ngay def tànga mu ne leen gisoo sama sëriñ yéen sama sëriñ Muhammad ibn Munkadir masalan rahimahullah moom bu ñu tuddaan yenent bi sallallahu alayhi yaram bi mooy xonk ci saa si parce que dañoo tudd turu yenent bi kese la dégg sallallahu alayhi wasallam sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek yaram bi xonk tur parce que dafa nekk ci xaal ndax da ko bëgg ku mel ne saxte as-Saxtiyaani tamit rahimahullah exemple bu ñu faral di joxe la imaam Maalik moom dafa nekkoon koo xamante ne daa prudent woon bu jàng mukk ci koo xamante ne mais vraiment nekkoo ku rigoureux ci xam-xam boo amul yenn liggéey yi du jàngee ci yow moo tax mu ne Madina gii ci jumaa yenente bi sallallahu xam naa fi 40 personnes yoo xam ne fu ñu ne yàlla na taw léegi yàlla damaa bëgg mu taw léegi mu taw ci saa sii du sax xaar mu ne te du ma jànge ci ñoom dara parce que xam-xam du seen mbir ñu benn rigueur am nañu sell ñu nangam nangam mais dañoo am naïveté bi nit ñu sell ñi di am xam nga nit ñu sell ñi dañu am naïveté bu ñuy àndal maanaam ñu sell ñi te vraiment soobuwuñ ci xam-xam dëgg dañu am benn naïveté ñoom daal jàpp nañ ne masalan comme ni ngi ñeen nañu def ah xanaa yenente bi nag kenn sañu koo fenal xanaa saa sala maanaam loolu naïveté bu mag a mag la ah non lii nag waaw xaaral ko ko ko rek dëgg la ci yenente bi wax bi moom de loo moom dëgg la déedéet lu mbir mi demeewul noonu de yi dañuy dañuy dañuy wax lu dul dëgg ah. wala dañuy juum mais nee na Ayub yaa saxtiyaani comme xamu ko woon imaam Serigne waa Basra ci ak bi la ko daan gis rek da gis pandaa deux ans nangul woon ci moom xam-xam mais dafa seetlu ne am na quand même benn qualité bu mu am mooy ne saa yu tuddee yeneen ci sallallahu alayhi wasallam tur bi bu koy dégg day ba mu yërëm ma xam ni kii ku bëgg yeneen bi la sallallahu alayhi kii moom du ko sosal xaaram mën naa jàngee ci moom maanaam ak ñeneen ak ñeneen yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen maanaam yoo xam ne ma maanaam loolu la maanaam tur bi da nga koy dégg rek tur bi tur bi rëy lool ci sa xol màgga nga màggal ko lool manifestation la ci bëgg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xubbul Qur'aan ak bëgg sopp al-Qur'aan ndax kaanat xuluqul Qur'aan Yonent bi sallallahu ay jikko moo nekkoon al-Qur'aan moom ci jëmmi boppam moom mooy jëmmi al-Qur'aan sallallahu alayhi wa sallam alquran yëpp day tagg yeneen bi sallallahu alayhi wa moo tax boo bëggee gis nit ku ku ku xa ku bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa xool ko maanaam mooy bëgg bëgg alquran mooy bëgg yenent bi bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa mooy bëgg alquran wa asxaabin ak saxaabaam yi lahoo ñeel ko moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog asxaabin ay saxaaba lahoo ñeel ko moom alquran ñi ñi nga xamante ne ñoom ñooy àndandooy alquran yi ñi takkook alquran ñiy jëfee alquran ñi nga xamante ne lu alquran wax ñoom loolu lañ wax ñi nga xam ne seen wax alquran la ñi nga xamante ne seen jëf alquran la ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi daan ànd ak yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoo ñoo ci gën a kawe nag radiyallahu anhum law ñeel karam ñu tedd ya ñooñu tam nga bëgg leen saxaaba yi radiyallahu anhum da nga leen a war a fonk bëgg leen naw leen màggal leen rëyal leen ndax ñoo gën ku dul ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne man ci di génération yi yàllay tànn dafa xool génération bi gën mu boole ma ci ñooñu te mooy saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom ñoo gën ci lu ñu joyal képp ku dul ñoom ñoo la gën te munoo kenn munul muusa ko waane ba dab leen voilà fa a'maluna ma'hum kama qala shaykhuna ka tayril qatati ma dabibin namilati comme li suñu sëriñ wax rek Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu suñu jëf yi ñun ak nu ñu mën a toll maanaam moom ci la bokk ñëpp buñ leen comparé ak yi saxaaba yi radiyallahu anhum mi ngi mel ni piccum përëmtaan buy daw mooy picc boo xamante ne mën naa daw wër àdduna bi yépp ci genn wàllu journée daanaka picc moomu. nga comparer ko ni muy naawee ak mbelentaan boo xam te ne day dukkat maanaam maanaam ñaari vitesse yi maanaam ni di ni mu différent ni mu ni mu différent ñun noonu la ñu wuteeg saaba yi saaba yi radiyallahu noonu lañ nekkee suñu kaw noonu la nekkee ci kaw boole wàllu yi soo leen boolee ñoom ñëpp nga boole leen saxaaba bi gën a daw te amul kenn ku ndaw ci ñoom moo ko rawee lu mel noonu moo tax saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam duñ rek ay comme buñ naan Abu Bakar wala Omar maanaam mel ni benn waay bu nekk ci mbedd mi bu tudd Abu Bakar wala bu tudd Omar du loolu de ay nit yu exceptionnel lañ yu doy yu yéeme yéeme yéeme yéeme képp koo xamante ne boo maanaam mandarga bi gën a mag ci ñu xam ne nit kii dafa doyadi te dafa torox te nit ku ku ku ku ku alku la mandarga bi ci gën a mag mooy boo ko déggee muy wax lu ñaaw ci saxaaba yi radiyallahu anhu wala mu leen di traité ak maanaam di wax ak ñoom di jëmee ci lu muy waxee ñoom mooy manque de respect loolu moom mooy dalil bi mag bi gën a mag muy akbaru dalil yi buy wane ne waa ji moom daa alko segam kenn ci wàllu yi boo ko xasee wala nga ngàññ ko yàlla déclaré la guerre lan ngay xalaat ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne duñ leen wax sax ay wàllu yu ñoom duñ leen tuddee wàllu yu que ñoom ñi ngi ci kaw bokkuñu ci calcul bi bokkuñu ci rawante ñoom dañoo raw ñëpp te rawante wuñu kenn radiyallahu anhu inna alqurana mawdo inna alqurana wal miizanu ta'ala mu ne innal quraana naka alquraan huwal miizaanu moom mooy màndaxe bi maanaam mooy balance bi ñuy teg pour mën a peser mooy màndaxe bi bi nga xam ne taarifu danga nga xamee minhu ci moom alquran maa xawayte li nga làkk te am ko minal ashwaaqi ci ay sofeel yu tar was wasadami ak xër ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam tey alquran daal mooy balance bi gis nga nit euh, coow li jarul muy bëri coow li jarul muy bëri jaru mu bëri de alxuraan a ngi nii képp ku bëgg a am mën nga koo am da ngay dem nga télécharger ko rek ci application wala foo dem sax mën na la ko may gratuitement wala nga jënd ko bu seer même biñ traduire nga xool alxuraan wax nañu nan la ñi gëm yàlla te digg dëgg ci ngëm nga nañ mel wax nañu ko qad aflaha al noonu alladina hum fi salaatim xaashi'uun walladina hum anil laghwi mu'riduun walladina hum li zakaati faa'iluun ainsi de suite ba mu jeex wax nañu lan mooy mbaax laysal birru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walaakinnal birra man aamana billaahi wal yawmil aaxir ba mu jeex wax nañu lan la kuy ragal yàlla ci njaal beenu sóoratul baqara ah wax nañu ñu ñu muhsinuuna yi ñi ta ñi ñi Euh, ci ci maam ñuy rafetal ci njaalbeenu euh, sooratu Luqmaan wax nañu ñu gëm yàlla tamit aussi tamit ci njaalbeenu sooratul Anfaal ak ci yeneen i aaya wax nañu ñu baax ak ñu bon nan lañ maanaam alquran teg na lépp leeral na ko léegi yow soo bëggee màndaxe sa bopp maam boo bëggee balancer sa bopp xool na nga mel xoolal yow nan ban rapport nga am d'abord ak alquran maa ngi fàttaliku kenn ci mbokk yi sax moom ma ko fàttali ci soxna yi moo ma ko fàttali benn bés wax ju ko interpellé la woon ci ci gàmmu 2008 ga maanaam bi ñu waxtaanee lii ba yegg si fii la woon ca lan ko waxoon mooy lan mooy euh, képp koo xamante ne mosoo liir alxuraan ba mu jeex du début à maanaam ne sa risque ci traduction wam mosoo ko def waaye liir nga Da Vinci Code ba mu jeex yow war ngaa xool sa sa njullit xam ngeen Da Vinci Code benn téere la boo xam ne maanaam livre la bu ngand ngand téere bi nii la toll dañ kaa bind ci di wax lu ñaaw ci yent yàlla Isa alayhi salaam ak ci soxna Mariama di leen tuumaal leen nga gis ñoo xam ne dañoo fasciné wu dañ koy liir roman bu génn daañu ko liir ab jullit nag boo xam ne roman bu génn dana ko liir waaye mësta liir alxuraan ba mu jeex kooku war naa xoolum jullitam maanaam li jaadu sax mooy nga nekk koo xamante ne da ngay wutal sa bopp wér di ci alxuraan am na ñu koy def chaque mois am ñu jàngat ko am na ñoo xamante ne dañ koy jàng chaque quinze jours ñenn ñu chaque dix jours saxaaba yi am lu ëpp ci ñoom semaine lañ ko daan jàng maanaam bi ñu daan def ñoom comme ni hadith Seydina Xuzayfa bi radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi la leen tegaloon wérd saxaaba yi lu ci ëpp ci ñoom radiyallahu anhu alxuraan noonu mooy premier jour bi dañuy jàng maanaam semaine la kat dañuy jàng Fatiha Baqara Al Imran Nisa mooy ñetti saar yu dëkk yi la ñuy jàng deuxième jour bi ñu jàng juróomi saar yi ci tegu. troisième jour bi ñu jàng juróom-ñaari saar yi ci tegu quatrième jour yi ñu jàng juróom-ñeenti saar yi ci tegu mooy neuf yi maanaam par par deux la ñu yokk maanaam trois après euh, ab ginnaaw Fatiha trois après cinq après euh, sept après neuf après onze après treize septième jour bi ñu jàng li ci des mooy xaaf ba naas noonu lañ daan jàngee alxuraan waaw noonu lañ ko daan wér de أفضل ما يتلى وما يخال هو خير ما ينفع فيه ما ذو خلاف القرآن لنا waaw jazakumullahu xayran waaw moo gën ci li ñuy dépenser moo gën li ñuy jàng ci li ñuy jàng mooy alquran d'ailleurs ki gën ci yéen sax comme ni yeneen bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci hadith Sayyidina Usman bi radiyallahu anhu bu nekk ci mooy man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama ki jàng alxuraan di ko jàngale moo gën ci tax am na nag ñoo xamante ne par trois jours lañ koy def maanaam comme Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu moom par trois jours la ko daan def ci saxaaba yi am na am na ñoo xamante ne dañ koy def. Euh, chaque jour chaque jour dañ koy jàng benn yoon am na tamit comme ñun imam Shafi'i nga xam ne da koy jàng rahimahullah nga xam ne suba gi da koy jàng ngoon mu jàng ko maanaam ñaari yoon la koy jàng ci bis bi waaw euh, sam samedi bii passé maanaam tey samedi bii samedi bi passé sama maam bi génn àdduna mooy ki ki jur sama papa chaque jour da ka daan jàng ñaari yoon moom noonu la ka daan def euh, yàlla na ko yàlla maanaam yàlla na ko alxuraan nekk wéttalam jazakumullah xeer ahlul quran hum ahlullah wa xasatuh comme ni yent bi wax sallallahu alayhi wa sallam maanaam nitu alxuraan yi ñoom ñooy nitu yàlla yi te ñooy ñi jagoo ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi jagoo yàlla maanaam yàlla yent bi saa sam daf ne inna inna lillahi fi naasi ahluna yàlla dafa am ci biir këram ci biir al euh, euh, nit ñi daf cee am njaboot ñoo xam ne ay njabootu yàlla lañ ñu ne ñooy ñan mu ne ñooy ñoo mooy njabootu alxuraan yi gaa yi nga xam ne ñooy gaa yi alxuraan yi ñoo ñooy gaa yi yàlla yi te ñooñu la yàlla euh, jël maam réserver leen pour boppam moo tax nitu yàlla bu kawee ba kawee ba kawee ba yegg ci niveau bi nga xamante ne amul niveau bu ko féete kaw day da nekk alul alul Qur'an maanaam nekk ahlul quran nag tegtalewul kii jàng alquran de day tegtale ki nga xamante ne maanaam alquran ci jëmmi boppam ak xam-xam yi ci nekk secret yi leer yi ci nekk dañuy nekk ci jëmmam ci maanaam mu di leen dunde di leen doxe di doxee maanaa yi di jàng kàddu yi maanaam ndax jàng alquran nii rek di ko tari noonu rek te fekk doo ko jëfe loolu am bariwul njariñ de kon boo bëggee xam yow nan nga mel ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jëlal sa bopp nga xool ban lien ban rapport nga am ak alquran mooy benn waaye xoolal tamit ndax alquran yaa ngi koy jëfe alquran leer na jëf yi nga xam ne ñoo nekk ci alquran ñi ngi nii leer nañ nañ alquran am la mbir yoo xam te ne laajul leeral ñi ragal yàlla nii leen mel alquran wax na ko ñi gëm yàlla nii leen mel dëgg-dëgg ngëm alquran wax na ko ñi baax nii leen mel alquran wax na ko ñi bon nii lan mel alxuraan wax na ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem àjjana alxuraan leeral na ko ñii dem sawara seen jikko yi nan lan mel alxuraan leeral na ko yow jëlal sa bopp nga teg alxuraan nga teg sa bopp bu maanaam moom mooy mooy màndaxe bi nga xam ne doo nax sa bopp kenn du la nax itam ku lay gëmloo ne yaa fi gën da nga kawee yow da nga màgg yow da nga baax yow da nga lii nañ teg alxuraan nga teg sa bopp maanaam xam ngeen scanner mooy li li li ñuy def euh, nit ñi bu ñu demee hôpital li ñu leen di defal pour ñu xool ba xam am na lu nekk seen biir feebar wala déet alxuraan la ak yent bi salaasam sunna yent bi salaasam bu ñu la jëlee rek moom duggal rek maanaam moom na nee rek yow nga dugg boo génnee résultat bi résultat bu mu génnee rek boobu mooy vrai résultat bi boo bañee nax sa bopp jëlal sa bopp nga màndaxe sa bopp ci loolu alquran ak sunna boo ko defee kenn du la nax te doo nax sa bopp ku la mënti gëmloo ne yaa raw sëriñ diwu yaa raw ña doon ànd ak seen diwu yaa raw wala yu sàngam ya jub sa ok mais yow ne ko d'accord mais man damay natt sama bopp ci alquran ba pare ak sunna su dee man raw naa foofu laay xamee man kan laa raw ak kan moo ma raw te sax balaa muy leer ñu yegg àllaaxira kon nag yaa man yuriidu Mustafa yaa man yuriidu ji naanal xuldi yaa sunuha مفتاح تحزارني مصطفى على نبي bi yii ay form de manifestation la yoo xamante ne euh, waaw mooy di jëfe ko jëfe yeneen bi sa jëfe sunna yeneen bi sa sam ci mboolem xaal mooy bi ci gën a màgg ci na mbëggeel di bëgg di dajeek yeneen bi sa sam di bëgg di ko gis di bëri looy julli ci moom di bëri loo koy tudd sallallahu alayhi wa sallam di ko màggal di bànneexu saa yu ñu ko tuddee sallallahu alayhi wa yooyu yëpp ay forme yu yu wane manifestation maanaam yu wane bëgg bi nga bëgg yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam voilà am na tamit ay yeneeni forme par exemple koo xamante ne moom jàpp na ne moom bu amee doom bu góor du ko koy tuddee sallallahu alayhi wa sallam loolu forme bëgg la am na yeneeni form man bëri nañ c'est yii nii da ci gën a ràññeeku nga xamante ne dangay xam ne kii yii di ah wax dëgg yàlla day bu ma leen téye téye dinaa dinaa ne bëgg naa dëgg-dëgg nag xam naa ne bëgg naa yenente bi <coughs> sallallahu waaye kon daal yaa man yuridu yow mi nga xam ne dangaa namm nag jinaanal xul di àjjanay sax ya yus yaskunuha nga dëkkee ko yow danga kaa bëgg a dëkkee nga ne waaw mu ne la faqat di man kon na nga gaaw jiital talabal miftaaxi sàkku caabi ja te mooy baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu baat boobu nga incarné ko xam ngeen lu muy tekki laa ilaha amul benn buur bu yelloo ñu jaamu ko ci dëgg laa ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu ko dana jariñ nekk gaa jaamay lore laa ilaha amul kenn koo xamante ne am na sañ-sañu di ñu digal ñu war a def force di ñu tere ñu war a bàyyi par force laa ilaha amul kenn koo xamante ne moo am sañ-sañ ci suñu kaw laa ilaha amul kenn koo xamante ne moom moo ñu war a wan fan lañuy jaar ci dëgg te amuñu sañ-sañu bañ laa ilaha amul kenn koo xamante ne mooy def ci dëgg-dëgg di buur di bumbi illa allah ko dul buur yàlla سبحان ذي الملك عظيم دائمي لوجهه سبحان ذي الملك عظيم دائمي لوجهه سبحان ذي الملك عظيم لوجهه سبحان ذي الملك عظيم دائمي لوجهه سبحان ذي الملك عظيم Hallelujah. قريب قريب أسألك تسليما بالحضر وقدري وصبر الرضا لدى البلاء بلائي بمصطفى شافي كل الخلق كل الخلق ثبت إلهي منطقي تسليمي زوجة وآله وصحبه العراء الرائي وتابعين ثم الأولياء يا ربنا يا ملك الكونين كونين غناي غني شر في دارين دارين أماتنا الله على دين نبيه طيب يطيب آمين آمين صدق دعاءنا دعاء آمين آمين صدق دعاءنا دعاء آمين آمين صدق دعاءنا دعاء ولا تحرم سيدي رجاءنا آمين آمين صدق دعاءنا دعاء للقلوب قوته إن لم تعش به فهي تموت الدائمين والملكوت الخالق العوالي kon loolooy baatu laa ilaha illallah léegi man bu ma xamee baatu laa ilaha illallah li muy tekki mooy li ma war a def lépp yàllaa moo ko war a dicté te amul keneen ku am sañ-sañ boobu di ma dicté lan laa war a def yépp te awma ci droit de regard yàlla rek moo am droit boobu léegi ginnaaw ba loolu leer na nag mu des baat muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam la yàlla yabal pour mu jàngal ma man bu ma bëggee conformé wu ak laa ilaha illallah nan lay def loolu yéen ci yàlla Muhammad rek la yàlla yebal pour mu jàngal ma loolu sallallahu alayhi wasallam loolu mooy baat boobu noonu mooy caabi àjjana kon nag yow mi bëgg dugg àjjana wutal caabi jooju caabi joo gis nag day am lan ay bëñ bëñ yooyu nag mooy jëf yi bëñ day am partie yu yëkkatiku am partie yu wàññeeku wàcc partie yu yëkkatiku mooy jëf yu baax yi partie yu wàcc yi mooy bàyyi gi ngay bàyyi yu bon yi affaire bi am na lu muy demee bu bañ bu bu baaxul caabi ji mën na fee nekk mais mais comme amul bëñ bu baax bi conforme ak bunt bi bunt bi mën naa bañ a ubbeeku kon nag loolu yow defal loolu dara taram bu ko defee ñu mën laa xormal bu ko defee sax xorma di di taxaw képp koo xam ne da ngaa sax ci yàlla bëgg li yeneen bi sallallahu alayhi bëgg daa di mën am orma waaw wa in amalan ankaxta ilman ah te naasalak bi mulkin mu daamin laysa fihi xurubu moom la wax ca zajarul xulub boo sëyalee njagamaar bi ñuy wax jëf nga sëyale ko ak waxambaane bi ñuy wax xam-xam ñaar yi nga boole leen dinañu la jural nguur goo xamante ne ay xeex du ci am ay coup lu ci am ku am ku ku ku yàlla dimbali nga fas yéene jóg te yàlla tax nga sàkku xam-xam bi lay jëmale ci yàlla ak yenent bi sallallahu nga am ko nga jëfe ko nga jëfe ko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 wa ala alihi wa sahbihi wala eh, amma ba'd li nga xamante ne moom mooy eh, laaj bi day daal aju rek ci lan ngay def ci restaurant bi maanaam lan nga ciy liggéey bu fekkente ne li nga ciy liggéey ah. bu fekkente ne li li nga ci liggéey maanaam lu dagan la bu boobaa dina dagan nga liggéey ci waaye bu fekkente ne maanaam li ngay liggéey maanaam mooy lu demee nekk yow yaay servir gaa yi masalan maanaam bu boobaa du du dagan abadan nga daal di ci liggéey maanaam loolu yëpp day aju rek ci li li ngay def maanaam bu fekkente ne xëy na yow ci raxas ngay nekk wala fobeere wala euh, xolli soble wala yooyu noonu yow ci yooyu ngay ne boobaa moom du nekk problème mais fi muy nekkee problème mooy soo demee ba nga xamante ne da nga cee war a maanaam da ngaa war a bokk ci ñi servir alcool bi wala ñi koy jaay maanaam nekk ci comptoir bi di jaay alcool bi wala boobaa moom ci loolu lay xaraamee wallahu taala alam waaw question bi si topp day ne ndax dagan na nit ki jël crédit ci banque bi pour jënd kër. loolu da daa mel ni waxtaane woon nañ ko ci biir waxtaan xëy na laaj bi dafa jiitu waxtaan bi euh, waaye loolu moom bu fekkente ne crédit bi da koy jël pour jënd kër. pour mu ba pare crédit bi attention il faut que crédit bi nekk loo xamante ne intérêt da ci am parce que bu dee euh, formule bi nga xamante ne moom lañu la proposé euh, maanaam banque bi moo lay jëndal kër gi maanaam moom mooy jënd kër gi ba pare jaay la kër gi bu booba moom mën na la échelonner ci moom maanaam li ngeen d'accord mais su fekkente ne nag maanaam moom yow yaa maanaam moom xaalis bi rek la la viréel yow nga jënd kër gi bu boobaa loolu moom day daal di xaram wallahu taala alam waaw kii day laaj mbokk mi nee na dafa am benn mbokkam ci famille am ku takk takk suuf mu yëgal ko ko moom rek est-ce que moom day nekk complice si jëf jooju wala déet. non maanaam l'islam xamul takk kaw maanaam li mu xam moom mooy takk bu fekkente ne takk ji am na euh, am na ay seede maanaam am na lu mu bon maanaam ñaari seede ñoo xamante ne seede nañ takk ji te mu am kilifa. bu mayee takk bi maanaam kilifay ndaw si loolu borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci ne sëy boobu baax na te sëy boobu wér na maanaam ñaari nit buñ teewee fekkee ko euh, te mu am kilifa bu ko mayee te yeneen charte yi ci des maanaam am moom mooy ndaw si masala nekkul ci bu mu sëy parce que bu ci nekkee doo ko mën takk euh, ak yeneen yu mel noonu maanaam ndaw si nekkul koo xamante ne koc armaaru waaju la wala yu mel noonu yooyu noonu su fekkente ne amul ba pare wala ndaw si du yéeféer loolu beneen la maanaam nekkul euh, ab ate maanaam loolu tamit beneen charte la ci ak yu mel noonu bu fekkente ne yooyu yëpp amu ci maanaam condition li ciy compliqué rek mooy ne dañ caa yëglewul ñëpp maanaam daa ñu ko yëg ñeneen ñi ci des ko loolu moom bu dee loolu la ñu tuddee takk suuf su dee loolu la maanaam boobu moom baax na loolu dara nekku ci amul complicité amul dara maanaam lu baax la sax euh, sauf que nag après waa ji moom mooy mooy non non non doom yi doomam lañ. ndax da ngay déclarer rek ku juddu nga déclarer rek maanaam loolu la waaw wallahu taala alam waaw kii day laajte mu ne lan la ñuy xalaat ci ñoo xam ne ñu ngi yaakaar ci ndimbalu nguur gi bañ a liggéey topp ci ndimbal yooyu rek di ci dunde loolu nekkul loo xamante ne lu gën la maanaam euh, yeneen bi sallallahu alayhi dafa ne al dana al yadul ulya xayrun min al yadul sufla maanaam loxo bi nga xamante ne moom moo féete kaw moom moo gën daa iman loxo bi nga xam moo féete suuf te loxo bi féete kaw mooy loxo bi nga xamante ne maanaam moom mooy biy joxe maanaam loxo bi féete suuf moom mooy bi nga xamante ne moom mooy laajte maanaam loolu moom moo tax ñooñu noonu ci ñaari cas de figure la ñu ne dafa am ñi nga xamante ne euh, dañoo euh, dañuy dimbandikoo nguur gi maanaam ngir triander leen ñooñu moom ci liñ nekk baaxul ñi nga xamante ne nag dañuy dimbandikoo nguur gi parce que tout simplement ñoom situation bi ñu nekk mënuñu def leneen lu dul loola wala boog xëy na dañoo maanaam day day day day dafa am yeneeni tartar yu ci ne lool bu boobaa maanaam yeneeni xeeti Euh, condition yoo xamante ne day tax ba ñoom mérité ñu loolu boobaa loolu amul problème mais rek ñu xam ne loxo bi joxe moom moom moo gën daa iman loxo bi nga xamante ne moom mooy nangu te ab jullit dafa war a nekk koo xamante ne tamit maanaam dafa war a gis boppam ci li nga xamante ne moom la yenente bi wax noonu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wallahu taala question bi kii day ne lan nga xalaat ci mbiru taalibe yi ñu Euh, actualité bi Sénégal taalibe yi am problème ak ci daara ji noonu daal ba ñu jeng leen noonu. man awma ci xalaat parce que aussi euh, li ñu mën a wax daal mooy ne euh, diine ji ñu xam ñun. maanaam aussi maanaam ñu bañ a demee mbir yi ci ay passion ci ay gis-gis ci ay ci leneen maanaam dafa am mbir moo xamante ne dafa leer maanaam mooy ñun diine ji ñu xam ci am njàngale ay ay ay loolu amu ci maanaam ay ay ay jéng ay métital ay mbugal loolu amu ci yeneen bi sallallahu alayhi euh, am na ay conditions ay chartes yoo xamante ne moom la tegoon pour bu ñuy jàngal xale yi naka noonu euh, même xattaa bu ñu leen di yàtt dafa am age boo xamante ne sax kenn waru leen a dóor avant âge boobu voilà maanaam dóor yu ñuy wax dóor la ñuy wax mais sinon bu dee comme niñ koy waxee fese wala yu mel noonu lool léeg-léeg mu koy aajowoo lool sax bu mu mu teel koo aajowoo sax ah voilà donc yooyu yëpp dafa am ay ay ay atte aju mais daal maanaam di jàngale maanaam di njatt di di jéng maanaam naan faw da ngay mbugal wala yooyu loolu moom ñun xamuñu ko xam nañ ko nag ci wax naan foog dinañ la duma foog dinañ la nii maanaam loolu mais mais xamuñu ko ci diine maanaam gisuñu fenn ci texte diine yi luy wane ne kuy jàng alxuraan faw dañ laa war a dóor faw dañ laa war a jéng faw dañ laa war a def lii dañ laa war a def laa loolu ñun xamuñu ko ci diine yi Euh, xaw ma ko vraiment ci benn texte diine euh, leneen li nga xamante ne nag léegi nag mooy day laaj coono day laaj euh, day laaj méthode day laaj yooyu noonu loolu dëgg la maanaam njàngale alxuraan ak njàng alxuraan mais ak njàng yëpp sax day laaj nga daj ci coono day laaj ci lay jàngal am ay méthodes yu muy jëfandikoo léeg-léeg mu jëfandikoo carotte bi bu carotte bi doxut léeg-léeg bateau bi léeg-léeg mën naa dox maanaam loolu moom dañ koo xam léegi nag mu des ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy kaas ak di ko wax daa maanaam ñu ci bëri bari ñu ngi gis ñu ñu ko yittewoo ñooñu alquran ñooñu ah, ah, sauver alquran taxu leen a jóg sauver diine ji taxu leen a jóg xeex diine ji ñaare moo leen di tax a jóg bu boobaa tamit ñooñu dañ leen di wax naan simmi leen seen loxo waccax leen seen loxo ci suñu diine ji waccax leen seen loxo ci alquran ji nga xamante ne moo fi moom la ñuy jàngale wacca boo leen mënul jàppale kii nga xamante ne moom mooy jàngale alquran wala ngeen defar teg ko ci ay condition ngeen dimbali ko ci conditions yi tax mu mën a jàppale maanaam mu mën a def mbir mi ni mu waree soo leen ko mënul bàyyi leen ko moom méthode bii la gis loolu ci ijtihaad la aju maanaam mooy moom daa gis ne. xëy na kii soxlawul ku ko jéng kee soxla na ku ko jéng moom loolu ci ijtihaadam la aju te dañ ko koy may parce que moom ci boppam maanaam euh, ñun li ñu wax léegi nii mooy rek du ñu ne euh, diine ji dane faw lii am loolu moom amul ci diine ji waaye nag kii jàngale moom mooy xool euh, maanaam ci ijtihaadam lan lan moom la jàpp ne moom moo gën léegi nag loolu mën naa jàpp ne moo gën te ñeneen waxtaan ak moom wan ko ne ko loolu gënul loolu mën naa ne maanaam mbir mi waaye daa war a aju rek ci waxtaan maanaam ci waxtaan boo xamante ni ñi séq mbir mi ñoo ko war a waxtaane waaye du ñu jógee ci biti ñoom ñoo war a ñëw di ñu jàngal nan lañ ko war a defe léegi nag problème bi nga xamante ne ñun moom lañ am ñaare mooy ne ñun ñi séq mbir mi duñ toog waxtaan léeg-léeg kenn ku ci nekk xataa ci mbir yu bëree bëri euh, sànq rek am na mbokk bu ma ci doon waxtaanal ci mbir yu bëree bëri dañ naan rek waaye bàyyi leen ku nekk mu def ni mu xalaatee ni mu gisee ku nekk ni mu gëm loolu baaxul mbir yi dëkku moo ko war a lal maanaam tey bu fekkente ne ci yu ñu wuute duñ ci toog waxtaante kenn ku ci nekk indi say argument kenn ku ci nekk indi li nga teg wax bu ba ñëpp teg xool ku ànd ci lii ànd ci après bu boobaa li gën a féete dëgg li gën a jege dëgg moom day daal di ëpp ñi ko ñi ci adhéré waaye su fekkente ne képp kenn dañ naan non buñ fi indi coow c'est bu kenn wax ci lii nangam nangam non bàyyi noonu rek nañ suul wax jooju day yee fitna nangam xam nga loolu li muy indi moom mooy xeet wi tàqali ko maanaam xeet wi dëgg dëgg li tax ñu tàqali mooy ñàkk baax maanaam bu débat doon am ku nekk di indi say argument parce que sinon man bu ma jàppee ne lii mooy dëgg te lii moo war keneen ki jàpp ne moom lii moo dëgg te lii mooy war kenn ku ci nekk toog ne maanaam nit mën naa nekk ci erreur dund ci ba dee ci te du ci ba sa génn mais bu fekkente ne dañuy mën di ñëw toog confronter idées yi ku nekk wax li nga xalaat ku nekk wax say argument ñu daal di toog ñëpp nag dëggu sincère ci lan moo leen war a tax a jóg kenn ku ci nekk dañu léegi léegi tey ñu daal trouver solution ku ñu daal di xam ne lii ndekete mooy dëgg lii moo li gën lii mooy li war lii mooy li ñu daan doxalee noonu mais bu fekkente ne kenn ku ci nekk daan ko oh, bàyyi koo man du ma dugg ci fi jàmbur du ma kii ah ku nekk da ngay da ngay sa bopp ku nekk toppatoo lu sa yoon nekk nangam nangam maanaam ñu nekk ci idée boobu loolu moom moo indi justement tàqalikoo bu réegi gi julli ñu tàqalikoo justement loolu moo ko indi maanaam du ñàkk a waxtaan parce que suñu waxtaanul ci li ñu xuloo maanaam li nga xamante ne wu dañ cee wute suñ ci waxtaanul ci lan la ñuy waxtaan ci luñ juboo kese buñ waxtaanee ci luñ juboo kese kese waxtaanu naa fekk lay doon maanaam kenn du wax li mu gëm. parce que après y aura dootu choses yoo xamante ne ñoo ëpp solo kenn du ci waxtaane dañ naan sujet yooyu bu ko kenn aborder c'est tabou parce que tout simplement bëgguñu di indi dëgg gi loolu nag moom mooy indi moom mooy problème bi. bu bu doon ne yëpp ñi ànd ci ñi ñi yëngatu ci lool dañuy toog waxtaan daan di xam ne kat ay la yeneen méthode yii lañ war a utiliser dañu war a teg affaire bi ñu xam ne lii lañ war a def nii lañu war a doxale ba mu avancer bu boobaa loolu léegi léegi léegi tey nga gis solution yëpp génn waxtaan rek bu amee léegi solution yëpp génn fi mu toll saal bii kese buñ toogoon kenn ku ci nekk di joxe sa xalaat ci yan moo gën léegi tey nga gis ñu mën a bind téere boo xamante ne buñ ko jëfandikoo ñu bëri bëri bëri bëri euh, jariñu ci comme tey rek même sujet bi nii bu ñu ko jëloon jox ku nekk na ci wax lu mu xalaat lan la jàpp ne mooy méthode nan la war a réformer affaire yi nan lañ ñu téye ku nekk joxe sa xalaat léegi nii nii rek ci salle bi nii léegi tey ñu am début de solution ci mbir yi mais duñ ko def kenn ku ci nekk day toog fële di wax ay waxam wala mu xalaat xalaatam ñii di condamné ñii di jàppale ci passion wala yu mel noonu déedéet mbir mi du loolu. maanaam moom am na droit xalaatee ni mu xalaatee au moment maanaam def ni mu defee au moment où loolu la gis ne moom noonu lañ ko jàngale woon ba mu mel ni mel voilà kon loolu yëpp tamit lu mata bàyyi xel la waaw avant dernière question bi kii day laajte mu ne yenn ñaan la mën a def ba bu demee ba su yawmal xiyaam ñaan yooyu fekk ko fa wala amal ko fa njariñ yëpp yëpp ñaan bi gën ci ñaan yi mooy ñaan yi nga xamante ne moom mooy rot ci alxuraan sayyidat ummu salama radiyallahu anha nee na yenente bi sallallahu alayhi wasallam musuma gis lu ëpp lu muy ñaan bu nekkee sama kër que rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina ba nar loolu laa gën a bëri lu muy gis mu di ko ñaan waaw moo tax te mooy yàlla may ñu ci àdduna lu baax alaaxira nga may ñu ci lu baax te nga musal ñu ci mbugalu sawara am na yeneen i ñaan yoo xamante ne sax nañ ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bëri woon trop lu mu ko doon ñaan ak lu mu doon ñaan ci julli allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa min adhab al-qabr wa min fitnati al-masih ad-dajjal yàlla maa ngi sàkk nga musal ma ci mbëgalu euh, ba maanaam ci ci musiba yi euh, dund ak musiba yi dee ci mbugalu bàmmeel ak mbugalu masiixu dajjal mbugalu safara ak mbugalu azaabu jahannama azaabu qabri waa min fitnati masiixu dajjal mbugalu bàmmeel mbugalu safara ak masi mbugalu masiixu dajjal ak fitnay masiixu dajjal ñaar yi nekk ci alquran rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ay rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbi ighfir warham wa anta khayrur rahimin rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbi zidni ilman ah rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana yi nekk suratul baqara fin bi ba mu jeex rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu mel noonu mooy ñaan yi rot ci alquran moo gën ab ñaan yi rot ci sunna tamit bëri nañ waaye daal ñaan yooyu ñoom ñooy yi gën ginnaaw gi nag bu dee nit ki tamit muy saxoo ay sikat maanaam di jéggalu yàlla ay astaghfirullah di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng alquran ci boppam mooy sikar bi gën ci yi après di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yu mel noonu euh, yooyu ñoom ñooy yi gën wallahu taala alam question bu mujjee bi day laajte ne lan mooy locc gëlëm ah loj maanaam gëléem ko tegee en fait xar dañ koy tëral maanaam koo xama bu ñu rendi xar dañ koy tëral ci wet bi ñadd ko quoi maanaam tàllal mu voilà téye tànk yi bi ci des téye bu dee gëléem dañ koy goorloo maanaam day goor maanaam day day day day day teg tànk yi ci kanam rek maanaam da koy da koy wàcce léegi bu boobaa mu daal di taxaw xam nga gëléem baat bi daa gudd def ni noonu mu taxawee noonu noonu rek la ñuy daggee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 waaw alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah sëñ jërëjëf yal na yàlla fay yal na yàlla fay yalla na yàlla doole xam-xam bi lépp lu ñu fi wax itam yal na doon jëriñ pour ñun àdduna ak àllaaxira lépp lu ñu fi wax itam yal na doon loo xamante ni day yokk suñu mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu wax ko saxaaba ñu waxee dañoo bëgg dañoo bëgg yàlla yàlla wàccee qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah léegi yéen daal li ngeen di wax su fekkee dëgg la ci yéen. topp leen topp leen ma man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. su ngeen ko defee payoo bi ngeen ciy am mooy yàlla day mujj bëgg leen rek yéen tamit. donc yàlla nañ ko yàlla defal ñun ñëpp. ba di ñaan yàlla déwén ak jàmm insha allahu taala. baal ma ah, li yéeme mooy aaya boobu jazakumullahu xayran mooy aaya centrale ci thème bi. maanaam mooy aaya bi nga xam ne mooy aaya bi gëna a central ci thème bi gis lu yàlla di def dañ koo fàtte cité waala te mooy aaya bi gën a central yàlla yàlla sax maanaam bu ñu xalaatee thème bi aaya boobu ngay dëkk xalaat waaye borom subhanahu wa ta'ala def ñu fàtte ko sax cité waala jazakumullahu xayran waaye alhamdulilah ah Mawlana Sifeno alhamdulilah Mawlana président alhamdulilah.